bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi ala ixsaanihi washukru lahu ala tawfiqihi wa amtinaanihi wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'nihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu daa'i ila ridwaanihi fa salawaatu rabbihi wa salaamuhu alayhi wa ala aalihi wa ashaabihi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 ñi ngi dellu siwaat sunu jotaay waxtaan fajar di leen nuyu nuyub lislaam di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu mboole ñu defal tawfiq te defal ko mboolem jullit di ñaan yàlla azza moom mi nga xam ne lépp mi ci loxoom mu defal lu ak sal ak sellal ak mu dëggal ak mu nangu tabarkeel bépp liggéey boo xam ne ci moom la jëm mbokk yi tey mooy sunu juróomeelu bind cinquième leçon ci sunu téere bi di ashriyat ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a li Cheikh Abdul Aziz ibn Dakhil al-Mutayri hafidahullahu taala ñu ngi tolloon ci e, cause yi nga xam ne mooy xëcc mooy indi bëggug sunu borom tabaraka wa taala tey jii ñu war a e, e, ñu agsi ci ñetteelu cause bi euh, nga xam ne dafay wax rek ci jàlloon yoo xam ne yuy wane la bëggug sunu borom tabaraka wa taala wala day indi bëggug sunu borom tabaraka wa taala te comme niñ ko waxe woon jaam bi jamono ju nekk daa war di góorgóorlu di xantewoo ci lépp loo xam lu koy may la bëggug borom bi tabaraka wa taala moo tax tey jii dafa wax ne asalisu dawaamu dhikrihi ala kulli xaalin billisaani walqalbi billisaani walqalbi walcamali walxaal fa nasiibuhu min almahabbati ala qadri nasiibihi min haadha dhikr min athaalith ñetteel bi maanaam ñetteel bi yi nga xam ne ci sabab bi ñetteelu sabab bi yi nga xam ne day maye bëggug sunu borom tabaaraka wa taala nee na mooy dawaamu dhikrihi mooy saxoo ak tuddam nag ala kulli xaalin ci situation bu mu mën a doon ci melokaan bu mu mën a doon ci waxtu bu mu mën a doon ala kulli xaal ci bépp melo bil lisaani ci làmmiñ wi wal qalbi ak xol bi wal amali ak jëf ji wal xaali ak melo wi situation bi ina fa nasibu ab cëram minal minal mahabbati ci bëggu borom bi tabaraka wa taala ala qadri nasibihi mi ngi toll ci kem ab cëram min hada dhikr ci tuddi yàlla ci tuddu mi tuddi yàlla mi ala qadri nasibihi mi ngi nekk ci kaw kemuk maanaam tolluwaayu ak cëram mi ngi nekk ci kaw kemuk ab cëram rek ab tolluwaayam min hada dhikr min hada dhikr ci tuddu bi ci tudd mi tudd yàlla mi nee na ñetteelu cause bi nga xam ne day maye bëggug sunu borom tabaraka wa taala mooy foo mën a nekk rek ngay saxoo di tudd sunu borom azza wa foo mën a nekk ngay saxoo di tudd borom tabaraka wa taala foo mën a nekk ngay tudd yàlla azza loolu bokk na ci sabab yi maye sunu borom tabaraka wa taala bëgg la ndax ki nga bëgg danga war di ko tudd soo koy tudd nag taabaa yi taabaa yi bu yàggee dana xam ci yow xamuk nattu xamuk mën a tabax ak fay xam koo xam ne dana ci a tabax ak fay xam koo xam ne dana ci mën a dana ci mën a defaral defal defal la bëgg xam googu mooy dana xam na yow mi ko bëgg nga ndax jëm su fekkee danga koy tudd saa su nekk rek bu yàggee nag kookee dana xam ne yow mi bëgg nga ko kon situation bu mu man di doon jaam bi bu ci tollee dafa war a tudd suñu borom tabaraka wa taala loolu bokk na ci sabab yi koy may bëggu borom bi azza na ci sabab yi koy may bëggu suñu borom azza wa jal di ko tudd di tudd ci aw làmmiñam di tudd yàlla ci ab xolam di tudd ci ay jëfam di tudd yàlla ci situation ndax kat ab cër bi muy am ci bëgg yàlla bëgg yàlla cër cër bi ci am mi ngi nekk ci kem rek cër bi am ci tudd yàlla subhanahu wa lu muy gën di tudd yàlla rek bëggu yàlla di ko di gën ci moom yàlla da koy gën di bëgg di tudd yàlla ci aw làmmiñam di ko wax tuddu yàlla ci ay ab xolam xol bi tuddu yàlla tuddu yàlla itam ci ay jëfam jëf ji di jaamu sunu borom jëf ji ay jëfam lépp ay yëngatoom ak dalam tuddi yàlla sunu borom tabaraka wa taala waaye situation bi itam ko ne ko jàkk xam ne kii day tuddikatu bi yàlla tabaraka wa taala ci xalaat gi muy xalaat e, lu aju ci bindee fi yàlla ak ci jëmmam moom ñu koy tuddee dalalatul anfus dalalatu al anfus mooy an fi ayatillahi fi xalqi nafsi albashariya xool ci kawteef yàlla ni mbindee mbindee fi ni mbindee doomu aadama yi mooy dalalatul anfus am nañu tuddee dalalatul afaq mooy an-nazaru fi ayatillahi fi xalqil kawn di xool ni yàlla bindee monde bi loolu lépp xeetu tudd yàlla la tabaraka wa taala moo ki def jamono ji nekk daa war di tudd yàlla azza wa wata borom bi tabaraka wa taala di wax ne inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi llayli wan nahaari la ayatin li ulil albaab alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard nee day mbindee fi asamaan ak suuf ay kawteef nga ca ci xam ne dañuy jëfandikoo seen xel seen xol sell la lool seen xel sell la lool te booy ñuy tudd yàlla borom bi tabaraka wa taala waxtu wi ñu taxaweek waxtu wi ñu toogeek waxtu wi ñu tëddeek di xalaat ci mbindeef asamaan ak suuf binduk asamaan ak suuf dañ ci xalaat bu ci xalaatee ba noppi lañ cay mooy rabbana ma xalaqta hadha batila subhanak faqina adhab a nar borom bi tabaraka wa taala yow de lii bindoo ko ngir neen wa ma xalaqna as-samaa wal arda wa ma xalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma batila loolu lañuy wax yaw yàlla bindoo lii ngir neen ña jàpp ne yàlla daal bind loolu ngir neen ngir fo mooy ña weddi yàlla zalika zannu alladina kafaru fa waylu lilladina kafaru min annaar ña jort loolu day ñu yéefar ya te ñooñu day tuskare ñeel na ci sawar wal iyaazu billah tuskare gu bàyyi ko ci sawar day ñeel na leen ëllëg kon ñee moom ñu gëm yàlla bañ naan yow yàlla day ginnaaw bi loolu yi ngir neen mi ngi ñaan nga ñu mbugalum sawara faqina adhaban kon mbokki jullit yi tudd sunu borom tabaraka wa taala jaam bi ko war di ko bàyyi xel te tudd yàlla li ci nekk ci xeetu tiyaaba kenn xamutum tollu li yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ci xeetu tiyaaba ci ne ki nga xam ne day tudd yàlla da koy am kenn xamutum tollu borom bi azza wa azza wa ñu koy tudd jamono ju nekk borom bi tabaraka wa taala nee na ya ayyuha alladhina amanu dhkuru allaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila yéen ñi gëm yàlla benn yàlla lu baree baree bari tudd gu baree baree baree zikran da koo baamuwaat nga xam ne mutlaq mi ci boppam mook fi'al bi ci boppam ñoo bokk benn jins uzkuru lay wane ak feddali leen tudd yàlla ak tudd comme wa kallama allahu musa taklima de leen yàlla tudd gu baree baree baree wasabbihuhu bukratan wa asila nee na dee leen ko saabal guddi ak bëccëg kon loolu mat a bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi ci joxe ci ay tiyaaba yu bari nee na ñaari waata yoo xam ne day yooyof toy la ci aw làmmiñ dis gann ci balance borom bi itam bëgg ko rahmaan yaramaa kon bi bëgg ko te mooy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa kon tudd yàlla borom bi azza wa jal borom bi den fadkuruni adkurkum washkuru li wala takfurun dee leen may tudd malee bi tudd na ngeen ma sampata bu leen ma weddi xam ngeen ne tudd yàlla moo gën a màgg sa tudd yow te yàlla bu la tuddee rek nga texe ndax fam lay tuddee moo gën gën a tedd fa nga koy tuddee yow ndax lay tudd ca malaaka yu kawe ñu leen tuddee almalaaul aala borom bi ne wa zaakirina allaha kasiran wa zaakiraat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima wa ajran azima ñi tudd yàlla ci góor ñi ak jigéen ñi lu bari bari yàlla waajal na leen njéggal ak ajjana ajran azima ak ajrun kabir ak ajrun azim foo ko gis rek moo di ajjana yàlla ko yàlla defal rizqun karim yëpp foo ko déggee rek ci alquranul moo di aljanna yàlla ñu ko borom bi tabaraka wa taala defal kon tudd yàlla azza wa jal lépp ci àdduna lépp loo xam ne rek lu bokkut ak tudd yàlla la ci kaw suuf loolu day jotaay la bu yàlla rëbb jotaay la bu yàlla bëggut tudd yàlla rek waaw di tudd yàlla jamono ju nekk ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waxee nag ñuy dugg xalwa naan dañuy tëju di wérde di naan dañuy wérde ñooñu moom ay jimale ñi woo mais tudd yàlla tudd yàlla aajowul dugg xalwa aajowul di tëju doomu aadama yi kenn du la gis ay weer wala ay fani fan kenn du la gis loolu moom ay caaxaat la waaye du dëgg yàlla du di yàlla gi yonent bi sallallahu a wa sallam jàngale nga xam ne foo nekk yaa ngi koy def loolu xam ne ki koy def bu yàggee dana indi dana indi bëgguk sunu borom tabaraka wa taala mu ne arrabi'u ñeenteel bi ithaaru muhabbihi ithaaru muhabbihi mooy gënal nag gënal ak bëggam ala muhabbika ci sa bëgg inda ghalabaatil hawa fa noti bànneex ya jamono ja bànneex ya dala not nee na wa tasannumu ak yëkkatiku ak yéeg nag ila muhabbihi jëme ci ak bëggam jëm ci luy luy xam ne bëggu sunu borom ba tabaraka wa taala min wa in sa'ubal murtaqa donte yéegukaay bi daa jafe nee na isaaru mahabbihi mooy jiital nag bëggu yàlla gënal bëggu yàlla ala xalabaatil hawa ci noti bànneex yi lépp loo xam ne rek day not sa bànneex day tax sa bànneex kontaan hmm? ba not la lépp loo xam ne rek boo ci àggee day tax sa bànneex man la loolu su fekkee dafa finqaloog dafa tolloog dafa dajeek lu yàlla bëgg loolu danga koy teg ci kaw sa sa bànneex boobee wa tasannum ak jegeen jegeen li mi ngi bàyyi ko ci sanam mooy jegeen gi gileem gileem di am jegeen gileem di am mooy ca kaw mooy waxin la ci yéeg kawe kawe lu jëm ci lépp lu ba yàlla bëgg borom bi tabaaraka wa taala doonte yéeg gaay bi daa jafe loolu mooy lan bokk na ci lii indi bëgg suñu borom tabaaraka wa taala moo di soo demee ba sa bànneex noot la te lii nga bëgg nii dafa da lu yàlla bëgg loolu jël la yàlla bëgg bàyyi li nga bëgg yow ak donte sa bànneex loolu la not not not ak jéem a yéeg nag jéem a kawe kawelo jegeen jegeen lu ca lay indi bëgg suñu borom tabaraka wa taala donte nag yéegukaay yi daa jafe ndax jamono ji yi nga xam ne mooy soxlaal doomu aadama ba dox digganteem ak li yàlla bëgg kenn xamul nu mu nag su góor góorloo ba fexe ba lépp lu koy may bëggu yàlla azza wa jalla lay nekk léegi léeg ngay nelaw nelaw yi neex lool jékki-jékki rek noddu noddukat bi daal fajar nga ne foofu nelaw yaa ngoog bànneex gaa ngoog de waaye bëggu yàlla mooy julli gi nga jug nag not sa bànneex ak lu mu sedd sedd ak lu mu mbàjj mi dugg dugg lu soxna si nekk ci sa wet rafet rafet lu lu néeg bi neex neex ci yañ cay taal yooyu yëpp nga bàyyi ko dem julli gi nag loolu lu màgg a màgg la fa sunu borom tabaraka wa taala julli bi war a xel la. Hmm? yaa ngi yaa ngi nekk ci lu neex di wax ak sa soxna di naan lu neex di lekk lu neex jékki-jékki rek sëñ bi maanaam yàlla woote allahu akbar nga ne ko fi tegg dem julli am solo ngo wala nga ne ko fi tegg dem jàngi alquranul karim loolu mooy not sa bànneex jiital yàlla bëgg tabaraka wa taala moo tax borom bi di tagg saxaaba yi wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa